أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم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 ne moom daf doon julli ci kaw mbaam boo xamante ne xar kanamam ñu ngi jublu ci wàll gi maanaam moom mooy càmmoñu xibla bi nga xamante ne moom lañ ko laaj ni nga xamante ne noonu nga def loolu lu ko waral mu ne lawla anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa'alahu lam af'al budul woon li ma gis ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam def ko doon mu ko woon def gisoon nañ tamit xay baabu man lam yatatawwa fi safari dubura salah maanaam buntu nga xamante ne moom moo dul coobarew ki naafila ci tukki ci tukki maanaam ginnaaw julli gisoon nañ ci hadis sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne moom lay wax ne yenente bi sahabtu nabiyya alayhi wa fa lam arahu yusabbihu fi safar gis naa ànd nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te gisuma ko muy di julli julli naafila ci ci tukki gi ba pare daal wax na buuru yàlla subhaanahu wa taala moom moo wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na ci jëmmi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam roykaay roykaay bu rafet naka noonu gisoon nañ ci jëmmi xadis xadis boobu li nga xam ne moom la ci yokk maanaam ci beneen riwaaya bu mu ne sahibtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa kaana laa yaziidu fi safari ala rak'atayn wa Abaa Bakr wa Umar wa Usmaan radiyallahu anhum maanaam génn kaza wa Usmaan kazaalika radiyallahu anhum maanaam ne ànd naa ak ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam te daanu woon yokk ci julli ci tukki maanaam loo ñaari rakka naka noon Seydina Abubakar Seydina Umar Seydina Usmaan naka noonu tamit ñoom ñëpp radiyallahu anhum waaye ñu buntu boo xamante ne dafay leeral ne lool nag bu fekkente laa laataa ñuy julli la ay wala bokk maanaam yeneen xeetu naafila yi rek loolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na ko def mu ne baabu man tatawwa fi safari fii ghayri duburi salawaati maanaam fii ghayri duburi salawaati wa qablaha maanaam mu ne ma baabu buntu man ki nga maanaam buntu ki nga xamante ne dafay coobarewu ci tukki ci lu bokkul ak ginnaaw julli ak li ko jiitu maanaam loolu nag mu wax ne wa raka'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rak'atay al fi safar yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na ñaari rakkay fajar tukki te loolu laata julli gi la beneen mu indi hadith sayyidatuna ummu hani bi radiyallahu anha bi nga xamante ne moom lay wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yawma makka irtasala fi baytiha fa salla thamaniya rak'atin maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fathu makka dafa sangu sangaaru farata waaye ba pare daal julli juróom ñetti rakka maanaam loolu muy rakka yoor yoori <coughs> kon da ngay gis ne <coughs> ci ginnaaw julli yi maanaam naka noonu noonu lu indi hadis amir moom Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu yum naan annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla sabhata bil-layli fi safari ala zahri rahilatihi haythu tawajjahat bihi ne moom gis na ndawal yàlla li alayhi wa mu julli maanaam naafilay guddi eh, ci fekk mu nekk di tukki maanaam mu war ci kaw eh, <coughs> war waayam muy gëléemam fa nga xamante ne mu daal di jublu fi nga xamante ne foofu la jublu foofu la gëléem di jublu naka noonu hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne ci boobu maanaa la nekke maanaam mu teg ci ne wa kaana wajhu yumi'u bi mu ne uh, uh, uh, haythu kaana maanaam fi nga xamante ne foofu la daan nekk rek mooy fépp fi nga xamante ne foofu la jëm xarkan moom daan féete waaye boppam la daan junjee maanaam ngir wane ne mi ngi rukkoo naka noonu mi ngi sujjóot mu teg ci ne wa kaana ibnu Umar yaf'alu te Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ginnaaw bi mu nettalee ne bi sallallahu alayhi wa sallam la daan def moom itam noonu la daan def ñu gisoon tamit ci suñu jotaay yu ñu baabul jami' safari bayna al-maghrib wal isha bunt bi nga xamante ne moom mooy wax boole gi ñuy boole ci tukki ci diggante timis ak gée maanaam di ci leeral masala yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci loolu bokk na ci masala yi nga xam ne moom lañ ci gisoon mooy wuute yi maanaam moom ñetti xeetu jamo yi nga xam ne ñoom ñoo am te mooy jamo taqdim jamo ta'khir ak jamo fuuri gisoon nañ ci tamit ne borom xam-xam yi dëppoo nañ ci jamo bi nga xamante ne moom mooy taqdim ca ca Arafa ak jamu tax jamu taxiir ci Muzdalifa loolu tamit gisoon nañ ko naka noonu gisoon nañ ne Hanafi ñoom dañoo bañ jamoo maanaam ci leneen lu bokkut ak ci ñaar yooyu ngir ne jam yooyu jam nusuk la gisoon nañ ne Maliki rahmatullah alayhim ñoom dëppoo nañ ci ne ju jam boobu def na ko def waaye ci sart ñu nekk ci biir tukki gi ci maanaam bu dee ci jëmmi tukki gi la ñoom nangu nañ ko ci yoon bi waaye duñ ko nangu buñ ko see ba yegg fa ñu jëm beneen mbir bi nga xamante ne maanaam li jara bat mata bàyyi xel nag mooy fii lënt-lënt bi mën a indi moom mooy nit ki xalaat ne waaw mais xanaa waxuñu woon ne dañuy wàññi julli suñu tukkee ba pare indi ay distance ak yu noonu li nga xamante ne moom moo mas a bàyyi xel fii moom mooy ne bu ja boole julli gi benn masala la wàññi julli gi nekk beneen masala maanaam ñaari masala yoo xamante ne dañoo wuute maanaam nit ñi dañuy am tendance ci xalaat ne benn mbir mi la fekk nag déedéet li nga xamante ne d'ailleurs moom mooy li nga xamante ne moom la ñu euh, wuutee moom mooy ne masalan Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom jàpp ñu ne tukki bi pour ñu mën a boole jarul tukki bi nekk tukki bu sori maanaam tukki bi même bu tuutiyee dañ koy mën a def loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ñoom ñoo dëkk Makka masalan suñ ñëwee ba Muzdalifa ñu mën a wàññi ñu mën a boole julli gi niki ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk euh, euh, fi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam bu ñu demee Arafat tamit ñu mën a wàññi seen julli amma ñi nga xamante ne nag ñoom ci fuqaha yi dañoo jàpp jam o boobu jam'u nusuk la loolu duñ ci am problème te bu boobaa maanaam loolu moom moo tax jam'u di mën ne maanam kon maanaam boole loolu moom moo tax teqantal boobu mat naa bàyyi xel ci diggante boole gi ak wàññi gi ñoom ñaari masala la yoo xam ne bokkuñu maanaam dëgg la nag li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam comme wàññi gi ñoom daanaka dañ cee ànd maanaam loolu moom moo tax maanaam wàññi gi moom amul luñ ciy bu dee tukki gi dafa gudd loolu moom moo tax nga mën a wàññi boole maanaam loolu moom mooy tax ñu mën koo def deneen bi ci def tamit moom mooy boole julli gi doo moom boo am wàññi julli gi bokkuñu dara maanaam bokkuñu dara dañuy tase rek léeg-léeg mais bokkuñu dara maanaam loolu <coughs> lu mat a bàyyi xel beneen mbir bi nga xamante ne tamit mat naa bàyyi xel ci biir wàllu wàllu googu noonu moom mooy ne masalan ñi nga xamante ne dañoo feebar loolu moom moo tax masalan bu ñu mën a wàññi julli ndax wàññi julli tukki moo koy waral mais ki feebar mën ta wàññi julli lim man moom mooy boole julli su dee ci Maliki jam fuuri la mën a def bu fekkente ne ci euh, Shafi'i du ko def maanaam ci Hanabila rahmatullahi alayhim moom ci la koy mën a def maanaam bu boobaa dana ko def bu ko neex mais nag jam o taqdim maanaam mu gën ci loolu que jamu taxir waaye su fekkente ne jamu taxir la def tamit baax na ci xanaa xanaabila yi rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi yi waxoon nañ la ko ñoom jamu mënta nekk lu dul ci ñaari cas de figure yi nga xam ne moom lañ la wax mooy Musdalifa ak Arafa jeex na takk ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy euh, yeneen euh, euh, maanaam bu fekkente ne dañoo tukki wala boog mu nekk loo xamante ne maanaam dafa taw maanaam taw boo xamante ne dafa fort bu fekkente ne ci Maliki la rahmatullah alayhim ñoom dañ ne jamoo bi man na nekk waaye su fekkente guddi gi la maanaam bu bare ba pare ci heure timis gi lañ koy def lu tax ngir ne buñ ko bàyyee ba gee ñu bëgg koo def amaan na mu fekk taw bi arrêté problème maanaam la taxoon ñu waroon ko mën a def daal di yëkkatiku te du daga ñu yéexi julli maanaam wëlif waxtu wi loolu tamit moom mooy beneen bi ci def beneen bi nga xamante ne moom mooy te loolu tamit xanaa ak Hanabila rahmatullah am dañ leen cee fekk beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy li nga xam ne moom nangu mën nañ koo euh, wàññi maanaam euh, maanaam mën na tax ñu boole julli moom mooy nit ki nekk ci euh, maam xawf xaw xawf tamit dañ koy boole beneen bi nga xamante ne tamit moom ñoom dañ koy boole moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim maanaam danañ ko boole moom mooy bu fekkente ne nit surtout no Hanaabila plutôt rahmatullah alayhim moom mooy su fekkente ne nit ki dafa nekk ku ragal alalam yàqu wala maanaam mu nekk loo xam ñooy looloo xaw ñoo yem maanaam nga xam ne mën naa def jam'u taqdim wala boog jam'u euh, jam'u ta'khir wala boog jam'u suuri loolu moom mooy comme masalan koo xam ne daa nekk ci liggéey wala yu mel noonu waaye ki nga xamante ne maanaam tey ragal ne bu bàyyee loolu liggéey bi dana yàqu maanaam waaye nag ki nga xamante ne Euh, moom mooy ci toog noonu rek amul lenn lu war a mën tax maanaam mu daal di euh, bañ a julli loolu moom ñeenti ngir yëpp dañ koy bañ waaye am na ñenn ci borom xam-xam yi ñu ko nangu ku mel ne waaye te mu bañ a nekk lu ñuy def tout le temps te ñooñu moom mooy ñu mel ne ñoom Ashar ñoom ñu mel ne ñoom Ibn Wahb ak ñu mel ne Seydina Umar ibn Abdullah ku mel ne moom al-Qaffal ak ñeneen rahmatullah alayhim am na ak yenn maanaam yii nga xamante ne yii daal globalement ñoom ñoy tax nit ki boole julli maanaam waaye nag dafa am ay sart tamit sart yi moom mooy ñu bokk na ci mooy nit ki yéene ko masalan tey buy kàbbar di julli tisbaar mu yéene waala ne damay boole tisbaar ak takusaan waaye mënut a julli tisbaar seulement daan ne teema boole maanaam mbërt mënut a demee noonu beneen bi ci tey tamit moom mooy su fekkente ne dafay julli euh, fokk mu euh, bu dee maanaam bu fekkente ne dafay def jam u taaxiir fokk mu yéene ko fekk tisbaar jot na masalan tey mënut ne damay def jam fekk bi tisbaar jotee xam nga ne tisbaar jot na waaye yéenewul ne dem otaaxiir laa fas yéene def lu tax ndax bu boobaa day am bàkkaaru ku yéexee julli wëllit waxtu wi maanaam ak yu mel noonu maanaam ko <coughs> tamit yenn yi nga xamante ne ci conditions yi jot a tudd la bu dee day taw ak yu mel am na ñi nga xam ne ñooy Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom bu dee taw mën nañ koo def euh, maanaam ci bëccëg gi maanaam bëccëg gi mën nañoo boole ngir taw te bu dañuy ñoom ak lay Hanaabila rahmatullah dañuy xiyaas ci taw googu lépp loo xamante ne moom mooy neef bu tarak wala yu mel noonu verglas am wala yu mel noonu te bu boobaa tamit faaw euh, bu fekkente ne rawatina Maliki la rahmatullah alayhi dañ ciy saatal imam bi euh, maanaam fokk imam bi def ko maanaam bu dee imam bi moom rek waaye tey ki nga xamante ne masalan euh, moom rek moo fi nekk te du imam kooku ci jàkka ji ne Euh, wala boog mu nekk ku dëkk ci wetu jàkka ci kooku bu ko man maanaam fokk imam bi moom moo koy def beneen euh, euh, ak ak yu noonu maanaam daal am na ay mais mais kon dañuy gis ne boole de toute façon dafa am rek maanaam tar-tar moo koy waral ak coono ak xat-xat loolu nag la ñuy gëndale rek kenn ku ci nekk ak ni nga gisee mbir mi ak ni nga ko jàppe selon li nga xam ne noonu la rote comme par exemple fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom ci tukki nangu nañu ku boole waaye bu dee tukki gi yoonu géej la masalan du ñu nangu ku boole ngir ne rotul waaye loolu da gis ne euh, defe naa nekk lu dëgër ngir ne tukki jéeri ak tukki géej amul lu leen wutale maanaam loolu tamit euh, wallahu a'lam gisoon nañ ci hadith yi nga xamante ne moom mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu tukki gi maanaam iza jadda bihi sayru su fekkente ne tukki bi dafa nekk loo xam dafa naw dafa dafa dafa dafa nekk ci tukki dëgg dëgg tukki maanaam bu boobaa day boole yajma'u bayna al-maghrib wal isha danañ boole diggante timis ak gée ak xarit sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ki nga xamante ne dafa wax ne daf doon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iza kaana ala bahri sayrin maanaam su nekkee ci digg tukki ci kaw tukki bu boobaa dafay daal di boole. diggante tisbaar ak takkusaan naka noonu day boole diggante timis ak gee naka noonu hadith sayyidina Anas Malik bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na boole diggante timis ak gee tukki yi yëpp ay hadith la yoo xamante ne dafay tegtale loolu léegi mu ne baabun hal yu'adhdhinu an aw yuqiimu idha jama'a bayna al-maghrib baabun buntu ngi nii hal yu azinu ndax dana nodd aw yu qiimu wala mu liqaam moom aji tukki ji isa jamaa bu fekkente ne dafa boole baynal maghribi diggante timis gi wal isaayi ak géegi maanaam masala bii li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ànd ak mooy xam gi ñu xam ne julli gu nekk dafa nekk loo xam ne bokk na ci liñ ci yoonal moom mooy nodd bi léegi nag ak liqaam li nga xamante ne nag moom mooy laaj gi bu fekkente ne dañuy boole ndax loola kon dana ko matati ndax dana ko jarati loolu nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadith yi nga xamante ne moom la indi <coughs> maanaam tegtalewu ko ci anam gu leer waaye daañ ci wax buñ ci yegsee insha allahu taala li nga xamante ne <coughs> na ci loolu la ko jële waaye li nga xamante ne moom mooy jëmmi masala bi moom mooy ne maanaam euh, borom xam-xam ne rahmatullah alayhim ñoom ñëpp dëppoo nañu ci li nga xamante ne mooy ne dañuy noddal julli gu njëkk gi maanaam loolu moom daan ko noddal ngir ne julli gi maanaam yoonal gi ñu yoonal ku ko noddal waaye comme que bu ñuy boole diggante euh, rakka bu njëkk bi ak rakka maanaam julli gu njëkk gi ak julli gu mujj gi warul am <coughs> lu bari tool lu leen tàqale loolu moom moo tax masala bii day daal di nekk lu la lu lu lu ràññeeku waaye li nga xamante ne moom lañ ko natte moom mooy al urfu loolu la ko jumhur ma natte rahmatullah alayhim maanaam moom mooy ne euh, euh, rek amul loo xamante ne maanaam mooy ne dañ naan rek bu mu yàgg maanaam bu mu yàgg gi nag amul loo xamante ne dañ naan nangami minute la mais ci awul la rek maanaam nit ki mooy toog gis ne lii kat mi ngi waaj a yàgg wala lii yàggul selon maanaam ni muy doxe ay soxlaam nan la dëkk bi mel nan la ci maanaam ci loolu rek lañ koy natte beneen bi ci def tamit moom mooy am na ci nag borom xam-xam yoo xam dana rahmatullah alayhim ñoom natt nañ ko ci ay mbir yu gën a woyof maanaam moom mooy masalan Euh, nit ki bu sëlmalee diggante bi nga xamante ne masalan ci la mën a liqaamaate wala boog ci la mën a demee jàpp ji waat dellu si waat wala boog ak yu mel noonu maanaam dem sangu ji waat sangaayal farata du aay tamit bu fekkente ne dañoo dem dafa am fu mu waroon a dem teg fa ay bagage am dellu si waat comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci hadith yi bi ñu tollee ci kitaabul iman ci euh, maanaam ni ni nga xam ne noonu la demee woon ca Muzdalifa nga xam ne ne sahaaba yi radiyallahu anhum dañoo ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu julli tisbaar ñu julli timis ba noppi ñu daal di dem takk ji seen ay gëléem daal di doo ko dellu si maanaam ñu daal di julli maanaam nga gis ne loolu kon du rek ne seulement salaamaaleykum eh gars yi nañ gaaw a julli gaaw balaa léegi bala bala waxtu da dem dañu war a boole dañu war a boole maanaam du deme noonu maanaam li nga xamante ne noonu lay demee tamit maanaam moom mooy ah, voilà waaye nag charte waaye nag mu bañ a tamit yàgg lool ba nga xamante ne maanaam yow ci sa jëmmi bopp wala boo ku boole kii dafay boole ñaari julli mi maanaam du xaw a gëm maanaam loolu tamit du noonu tamit la ñu war a doxale loolu tamit moom mooy li nga xam ne eh, lu mat a bàyyi xel la ci biir eh, wàllu boole gi te loolu dafa bokk ci charte yi itam maanaam charte boole daf cee bokk moom mooy ñaari julli yi bañ a nekk loo xam ne dañuy tàqali ko lool beneen kon loolu euh, moo tax waaye léegi kon li nga xamante ne moom la borom xam-xam yëpp dëppoo rahmatullah alayhim mooy ne nodd gi dana am maanaam dañuy nodd waaye nag ndax nodd bu ñu noddee julli masalan tisbaar est ce que dañuy noddaat julli tàkkusaan li nga xam ne mooy jumhuru ulama maanaam mooy fuqaha xanafiyyi ak shafi'i ak xanaabila rahmatullah alayhim ndax lenn ci Maliki rahimahumullah dañoo wax ne déedéet du ñu waaye li gën a siiw ci Maliki rahmatullah alayhim mooy ne dañuy noddaat geneen nodd waaye amaan na li gën a wér moom mooy ne dañuy dañuy liqaamaat kese du ñu noddaat maanaam mooy bu ñu taxawalee jul nodd ba ba noppi maanaam ngir julli bu ñuy boole bu njëkk bi rek la ñuy noddal waaye duñu noddaat ngir ñaareel bi ngir ne boole gi comme dañ koy defandoo ci jëm ñu waxtu wi maanaam du jar ñuy noddaat waaye dañuy liqaamaat loolu moom mooy ni nga xamante ne noonu la ñu doxale mu daal di joxe ci exemple diggante timis ak gée ngir ni nga xamante ne moom loolu la xadis yi rotee maanaam xadis yi mu indi waaye loolu mooy jëmmi li attewoo ci bu fekkente ne dañuy julli tisbaar ak takkusaan mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab li haddasanaa Abul Yamaan te moom al-imaam al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani rahimahullahu ta'aala mu ne qaala axbaranaa Shu'ayb te moom mooy ibnu Dinar al-Himsi mu ne an az-Zuhri ibnu Muslim eh, Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihab az-Zuhri no qaala akhbarani Salim muy ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab an Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne ra'aytu gis na Rasulullah dawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam iza ajalahu su yàkkamtee ci ko yàkkamtee la sayru tukki gi fi safari maanaam dem gi daw gi fi safari ci tukki gi yu akhiru day yéexe salaatal maghribi julli tisba julli timis xattaa ba te yej mu daal di boole bay na xa diggante moo bay na ishaay ak jeegi qaala Salim maanaam muy ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab kon lii day wane ne maanaam kon ne tisba timis gi euh, euh, maanaam <coughs> mooy ne boole gi mën naa nekk kon nga def ko boo génnee wuuteeg li Maliki yi wax rahmatullahi alayhi maanaam lii day tegtale ne li nga xamante ne moom mooy li jumhur wax loolu mooy li wér mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Shafi'i ak Hanaabila rahmatullah alayhim maanaam moom mooy ne bu fekkente ne timis fekk na la fi maanaam teg fekk na la ci dëkk bi mën ngaa génn dem maanaam euh, euh, julli ji boole timis bi ak gée bi maanaam loolu la lay tekkale beneen te boo loolu mën nga koo def jamoo taqdim euh, beneen bi ci maanaam beneen bi ci def moom mooy ne tamit loolu day dëgëral ni li maanaam kon ni jamoo taqdim ak jamoo taxiir yëpp mën naa nekk te loolu duñ ci sartal ne faw euh, daf laa war a fekk ci maanaam da laa war a fekk ngay tukki di dem loolu tamit da koy tegtale maanaam kon <coughs> day dëgëral mazhabu Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim maanaam mu ne nag qala Salim mooy ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moo kaana nekk na Abdullah ibn Umar radiyallahu Abdullah mooy ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma yaf'aluhu daan na ko def idha ajalahu su daan yàkkamte su ko doon yàkkamte la sayru tukki gi wa yuqimu daan na taxawal ma al-maghriba maanaam jullit te timis gi fa yusalliha mu daat koy julli salaasan ñetti yoon maanaam lii nga xamante ne nag moom mooy baatu wayu qiimu maanaam mu daal di taxawal ñu daan ñëwaat léegi maanaam kon julli timis gi mu def ko ñetti rakka summa <coughs> lool day teg te ne julli timis kenn du ko wàññi ci julli ci ci tukkee way summa topp yu sallamu mu daal di sëlmal summa topp xallama ak néew li nga xam ne yalbas moom lay sax hatta mbéta yuqimu mu daal di taxaw a taxawal a isha ak gee fa yusalliha mu daal di koy julli rak'atayn ñaari raka lii day tegtale kon lii ñaari maanaam moo ci maanaam maanaam bu njëkk bi moom mooy ne kon dañ yuqimu fii li muy tekki mooy ñu taxawal ko maanaam ñu liqaamal ko bu boobaa li nga xamante ne kon loolu lay tegtale mooy ne dañ leen di liqaamal ñoom ñaar ñëpp waaye comme que yeneen xadis yi tegtale nañ ne danañ noddu maanaam kon comme xadis sayyidina Imran ibn Husayn bi ak yeneen xadis yi radiyallahu anhum loolu moom sayyidina xadis sayyidina Abu Qatada bi radiyallahu anhu ak bu sayyidina Abu Hurayra anhu maanaam day tegtale dañuy noddu te it muy tegtale li yeneen bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam mooy xadis sayyidina Abdullah euh, euh, Abu euh, Sa'd Sa'd ibn Abi Waqqas bi radiyallahu anhu bi mu naan tuhibbul ghanama wal baadiya fa idha kunta fi ghanamika aw fi fi baadiyatika fa aqamta fa aqamta salata faltu'azzin fa innahu la yasma'u mada sawtika madarun wala wabarun wala shajarun illa shahida laka yawmal qiyamah maanaam ne ko euh, gis naa ni nga bëggee maanaam dem ci àll bi ak di dem ci <coughs> maanaam euh, ak ci sa nekk ci sa jur yooyu kon nag euh, bu fekkente ne Euh, yegg si nga ba foofa dégg noddu maanaam maanaam heure julli jot maanaam nanga nga daal noddu maanaam euh, ngir ne amul lenn lu luy dégg booloo xamante ne maanaam xeer geeg euh, gàncax geeg maanaam li nga xamante ne tamit maanaam garab yeeg yëpp amul dara lu la ci dégg lulul dana la feeñal yaa qiyaamati lool day tegtale ne kon nit ki bu nekkee ci àll bi maanaam te loolu ci tukki la gën a mën a nekke maanaam itam day daal di nodd te gisoon nañ ne nodd xataa yow rek yaay julli sax da ngay daal di nodd loolu kon ci boobaa day daal di gis ne maanaam wax jooju kon dañ ko caa xasafaale bu boobaa nga gis ne dañuy liqaam waaye nag ngir julli gu jot waaye nodd gi moom benn yoon rek lañ koy def waaye tamit amaan na maanaam lii Maliki rahmatullah alayhim mën nañ ci sukkandikoo ngir wax ne maanaam da daan taxawal timis gi naka noonu mu daal di taxawal géegi lu muy tekki mu ne bu boobaa mooy comme masalan euh, taxawal gi taxawal julli maanaam moom mooy mu ànd ak sart yeeg ànd ak sunna yi ànd ak ngëneel yi ànd ak lépp maanaam loolu la ñuy wax taxawal julli te noddu ci la bokk ak liqaam maanaam bu boobaa mu daal di nekk loo xamante ne tamit day daal di tegtale seen mazhab waaye li amaan na li gën a wér mooy li nga xamante ne moom mooy mazhabu jumhurul ulama rahmahum rahimahumullah te moom mooy ne nodd gi rek benn loolu lañ koy def ngir ne jarul ñu koy répété ngir ne nodd ngir yëgle ne ñi ngi julli la te comme ngir yëgle ne ngi julli la te liqaam bi maanaam euh, te maanaam ne euh, euh, kon loolu maanaam du jar ñuy woote waat segam dañuy boole kexe maanaam kon loolu lay tekki wallahu a'lam maanaam mu daal di kon nag fa mu daal koy jullee rakka tay ne ñaari rakka maanaam kon loolu mooy tegtale maanaam wàññi gi ak boole gi mën na noo ànd loolu tamit la xadis bi di tegtale summa topp yu sallimu moom la daan selmu mu daal di selmal wala yu sabbihu te daanul naafila baynahuma seen diggante maanaam daanul julli julli naafila bi rakaatin ci benn raka maanaam wala ba'dal isha du caageen ci ginnaaw isha gee bi sajdatin ci sujjóot maanaam mooy julli rek hatta mbete yaquuma mu daal di taxaw min jaww fi layli ci xaaja guddi gi maanaam kon loolu day tegtale tamit ne bu fekkente ne dañuy boole dañuy boole julli maanaam du ñu naafila ci diggante bi doonte naafila ci diggante bi du yàq boole gi waaye nag nekkut li nga xamante ne moom mooy li gën loolu tamit loolu lay tegtale beneen bi ci des moom mooy naafila ci tukki mën naa nekk comme niñ ko gisee nii ne maanaam yi nga xamante ne moom mooy comme ñaari bunt yi nga xam ne weesu woon nañ ko ci <coughs> jotaay bi weesu <coughs> da koy tegtale ne kon maanaam ak teqantal bi nga xamante ne moom lañ ci defoon wallahu a'lam hadis bi ñëw na euh, hadis numéro mille euh, quatre-vingt-onze ak mille cent six daan ko indiwaat hadis numéro mille huit cent cinq ak trois mille imam Muslim <coughs> indi na ko ñeenti yoon hadis sept cent trois imam Abu Dawud indi na ko hadis numéro mille deux cent sept mille deux cent douze ak mille deux cent dix-sept imam At-Tirmidhi indi na ko hadis numéro cinq cent cinquante-cinq imam An-Nasa'i inna ko hadith numéro 591 592 595 596 598 inna ko hadith lu la ko indi maam day gis na sitta ñoom ñépp indi nañ ko doomu des al imam Ibn Maaja rahimahullahu al-jami' wa qaala bil isnad al-muttasil fi al-kitab la haddathana Ishaq moom mooy Ishaq ibn euh, euh, euh, Mansur al-Kawsaj rahimahullahu ta'ala Abu Yaqub maanaam moom mu ne qaala haddathana Abdus Samad te moom mooy ibn Abdul Warith ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi muy Abu Sahl rahimahullahu ta'ala tamit di waa Basra ba tey rahimahullahu ta'ala amma Ishaq al-Kawsaj kooku waa Naysabur la rahimahullahu ta'ala wa Marwazi summa Naysaburi mu ne qaala moom kon mu ne qaala haddathana Abdus Samad mooy ibn Abdul Warith mu ne qaala haddathana Harb mooy Harb ibn Shaddad al-Yashkuri mooy Abul Khattab rahimahullahu ta'ala di waa Basra wa rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana e, Yahya te moom mooy ibn Abi Kathir Yahya ibn Abi Kathir di waa Basra tamit ba tey rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathani Hafs ibn Ubaydullah ibn Anas ibn Malik al-Ansari maanaam di waa Basra maanaam di sët ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna Anasan laka Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu haddathahu moo ko nettale anna rasulullahi naka ndawal yàllali sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yajma'u doon boole bayna haatayni diggante ñaari yi as-salaatayni julli fi safar ci tukki maanaam daan na boole ñaari julli yii ci tukki yaani mi ngi ci namm nag al-maghrib julli timis wala isha ak gée xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii la ko indi naka noonu waa asxaabu kutubu sitta moom rek moom moo ko indi naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko xadis numéro douze kon bokk na ci xadis yi nga xam ne moom la sayyidna moom la imam al-Bukhari rahimahullah wéetoo wëllif imam Muslim euh, rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabon buntu ngi ni wax ne yu axiru zuhra ila al-asr thumma irtahala qabla an tazigha ash-shams mu ne baabon buntu ngi ni boo xamante ne dafay leeral mu ne yu axiru dafa yéexe maanaam ne aji tukki gi mën naa yéexe az-zuhra tisbaar ila al-asr ba ca takkusaan sum izar taxala bu fekkente ne laxas na qabla lu jiitu an tasghira ci muy jéng ash-shams jant bi maanaam su fekkente ne laataa jant bi di jéng li nga xamante ne moom la bu fekkente ne dafa laxas laataa jant bi di jéng maanaam mooy bu fekkente ne tisbaar jotagul lool rek lañ ci teg day tekke maanaam bu tisbaar jotagul mu daal di dem konti daal di tàmbali julleem daa daal di tàmbali tukkeem bu boobaa ni nga xamante ne noonu lay def moom mooy day euh, mën naa daal boole maanaam mën naa daal di yéexee tisbaar bi ba ca tàkkusaan ba ca tàkkusaan ga muy jamoo taxiir loolu dana mën a nekk kon euh, li xam <coughs> te kon dañuy gis ne tukki maanaam mën naa tax ñu wàññi ñu boole ñu boole julli <coughs> mu ne fii ibn Abbas ah, nekk na ci am na hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an nabi bu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi Uh, wasallam maanaam loolu uh, sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom uh, wax na ko ci hadith boo xamante ne moom dafa dafa daf maanaam boo xamante ne daf koy daf ko ci leeral hadith boobu nag nekkul ci Sahih imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala imam ad-Daraqutni nag solo na ko rahimahullahu ta'ala te Euh, te yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu mooy xadis yi nga xamante ne moom la moom moo tegu maanaam moom lay indi fii nag ngir ko mooy xadis Seydina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Hassaan al-Waasiti te moom mooy Abu Ali Hassaan ibn Abdullah ibn Sahl al-Kindi rahimahullahu ta'ala di waa Misra euh, moom euh, mi ngi génn àdduna 222e année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Misra la gane adduna te foofu tamit la génne adduna rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana al-Mufaddal ibn Fadala te moom mooy Abu Muawiya al-Misri rahimahullahu ta'ala nekkoon qaadi rahmatullahi alayhi mu ne an Uqayl te moom mooy ibnu Xaalid ibnu Aqil al-Ayli rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abu Xaalid di waa Misra an ibn Shihab muy az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mu Muhammad ibn Muslim ibn Shihab an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu muy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kaana nekkoon na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iza tahala su daan laxas qabla lu jiitu an taziiga ci muy jéng ash-shams jant bi axara dafa yéexee az-zuhra tisbaar gi ilaa la asri ba ca waxtu yi tàkkusaan maanaam kon bu fekkente ne dafa laxas maanaam dafa départ fi muy dul fi muy deme maanaam fi muy tukkee laataa jant bi di jeng masalan tey ñu daal di jàpp ne onze heures le départ maanaam dem maanaam bu demee <coughs> ni mu daan def lool muy sunnaam maanaam daanul wàcc di julli tisbaar ak tàkkusaan jam u taqdim moom loolu nekkutoon sunnaam lan nekkoon sunnaam mooy bu dee lool mooy lay wan ne kon ci biir ñaari yooyu bi gën mooy bi yenente bi daan def sallallahu alayhi wa sallam mooy jamu taxiir loolu moom mooy maanaawu euh, buntu yi waaye su fekkoon te ne euh, maanaam ginnaaw bi nga xamante ne xam nañ ne boole geeg yooyu yëpp mën naa ne waaye fii imam al-Bukhari rahimahullah dafay indi buntu bii ak buntu bi ci tegu ngir wane lan moo nekkoon sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne nag daf daan kon tàmbali tisbaar maanaam da daan départ Euh, fekk laataa tisbaar jot daf daan yéexee tisbaar bi maanaam ba mu dem ba ca tàkkusaan ba waaye loolu comme niñ ko waxe woon faaw mu nekk loo xamante ne dañ koy yéene waale maanaam bu boobaa mu daal di dem ba ca tàkkusaan ba mu daal di julli li nga xamante ne moom mooy euh, euh, kon mu ne axara zuhra da daan yéexe tisbaar bi ilaa waqti al-asr ba ca waxtu tàkkusaan bi summa topp ma mu daal di dajale baynahuma seen diggante wa iza zaaxat su jéngee nag salla maanaam eh, dafay daal di eh, julli az-zuhra tisbaar bi summa topp rakiba muy doog a war maanaam kon day daal di julli tisbaar ba noppi doog nag dem loolu moom mooy li nga xam ne moom la ba daan baaxoo di ko def leneen li mën naa ne maanaam donte génn ba pare julli bu boobaa nag bu fekkente ne da ngaa génn laa fekk tisbaar jot na bu boobaa jam'u taqdim ngay def maanaam doo def jam'u ta'khir maanaam eh, loolu lu ma ta bàyyi xel la maanaam fi nga xamante ne foofu la jamono ta ta taxiir di mën a nekkee mooy su fekkente ne jant bi euh, jéngagutoon maanaam tisbaar waxtu yi tisbaar duggagutoon waaye su waxtu tisbaar xësi ba dugg ngay doo ko a dëkk bi boobaa jamono taqdim ngay daal di def loolu lu mata bàyyi xel la naka noonu diggante timis ak gée kon loolu moom mooy li nga xamante ne. beneen bi ci des mooy lii day daal di nekk dalil bu leer boo xamante ne day dëgëral mazhabu jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ci ne boole ci tukki loolu day am maanaam lu bokkul ak li nga xamante ne comme maam mu wuuteeg li Hanafi yi wax rahmatullahi alayhim boole ci tukki day daal di mën a ne maanaam am maa nag bu ñu jaawale masala bii ak masala yi wàññi gi ba tey maanaam mën ngaa génn ba pare boo xëfee ba génn dëkk bi nga doog a wàññi fekk sax tisbaar fekkoon na la ci dëkk bi loolu bokkul ak ak boole bi maanaam ñaari masala la yoo xamante ne bokkuñu hmm? oui parce que lool daf koo def dafa su fekkente ne jant bi jeng na ba noppi muy doog a départ day julli tisbaar doog a départ voilà loolu la non li maanaam li lii beneen masala la maanaam bu fekkente ne dafay julli tisbaar maanaam tisbaar da ko fekk ci dëkk bi day julli tisbaar ba noppi doo ko dem doo ko commencé tukki maanaam jubluwuñ ci ne dafay ah du boole bii pas dootul booleeti mais nag boole gi mën na a tax bu fekkente ne nag léegi dafa départ parce que waxtu tisbaar mi ngi war war na maanaam euh, sabab bi sababu tisbaar mooy bu jant bi jéngee loolu mooy sabab bi waaye du war lu dul buñ demee ba nga xamante ne Euh, la ca def maanaam tuuti la maanaam loolu loolu lu mot a bàyyi xel la mm-hmm. maanaam mooy waxtu wi charte yu kañ lay war ak kañ la dul war loolu waxoon nañ ko gisoon nañ ko biñ tollee ci waxtu yi mm-hmm. maanaam loolu moom moo tax mën ngaa génn doog a julli maanaam tisbaar jot na mais tisbaar jeexagul mën ngaa génn dëkk bi doog a julli tisbaar mm-hmm. bu boobaa nag da ngay boole ak moom ak tàkkusaan bi te comme ci tukki la la fekk te waragula woon laataa ngay génn dëkk bi ngir ne mi ngi lay war lu dul jant maanaam waxtu wi ci boppam waxtu muxtaar wi defeetu la lu dul li nga ci mën a jullee benn rakka bu mat foofu rek la lay ware c'est comme foofu la lay ware lay nekkee lu war moo tax mën ngaa daal génn dëkk bi boo génnee dëkk bi léegi yaa ngi ci biir tukki léegi nag mën ngaa daal di wàññi voilà mais nag li nga dul mën moom mooy génn dëkk bi ba pare fekk waxtu wi jot jot jot na bi ngay nekk ci biir dëkk bi ba pare nga bëgg koo boole ba pare bëgg koo def waxtu tàkkusaan foofu la problème bi di mën a nekke dégg nga euh, hadith bi <coughs> imam al-Bukhari rahimahullah indi woon nag hadith numéro 1106 moom la indiwaat fii ci kanam hadith numéro 1112 imam Muslim indi na ko xadis numéro 704 ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1218 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 586 ak 594 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 12525 ak 13584 ak 13799 ñun dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñëw ñëpp indi nañ ko ba mu des imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahmatullahi ala al mu izartahala ba'dama zaghatis shamsu salla zuhra thumma rakib maanaam lii mooy masala yi ñu doon gis léegi maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di ci leeral masala yi nga xamante ne moom la maanaam li ñu doon wax léegi ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne moom moo nekkoon sunnaam mu ne izartahala su laxasee ba'dama gannaaw ba nga xamante ne zaaxat jéng na ash-shamsu jant bi salla dafay daal di julli az-zuhra timis ci day julli tisbaar summa topp rakiba mu doog a war dooga <coughs> dooga dem maanam loolu lay daal di def mu nekk euh, euh, loolu euh, lii moom moo tax fuqaha <coughs> maliki rahmatullahi mu def ko sart ñoom ci ñoom ñu def ko sart ci ñu mën a boole maanaam ngir ñu mën a boole il faut que nit ki génn laataa tisbaar gi di jot maanaam laataa jant bi maanaam ci sart yooyu lañ koy defe naka noonu ci diggante timis ak gee ci sart yooyu lañ koy defe waaye gisoon nañu hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu ne da daan génn fekk timis jot na pourtant mais dafa yàkkamti mu génn après mu boole ko gée bi loolu gis nañ ni doon na ko rek kon loolu yëpp day tegtale ne euh, li nga xam ne moom mooy li gën a dëgër rek mooy mazhabu Shafi'i Hanabila rahmatullah alayhim mooy li nga xamante ne wutaluñ saat yooyu yëpp dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Qutayba te moom mooy ibnu Sa'id al-Baghlani rahimahullahu ta'ala Abu Raja al-Balkhi qaala haddathana al-Mufaddal ibn Fadala waxoon nañ ko léegi an Uqayl mu ibn Khalid ibn Aqil al-Ayli an ibn Shihab ibn Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala kaana nekkoon na Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iza irtahala su daan laxas qabla lu jiitu an taziiga ci muy jéng ash-shamsu jant bi axxara daan yéex yéex az-zuhra tisbaar ila waqti al-'asr ba ci waxtu tàkkusaan summa topp nazala mu daal di wàcc fa jamaa mu daal di boole baynahuma seen diggante fa in zaaxat su jéegee nag ash-shamsu jant bi qabla lu jiitu an yartahila ci muy laxas salla dafa julli az-zuhra tisbaar summa rakiba topp mu daal di war laxas loolu gisoon nañ ko léegi gis nañ euh, hmm? waaw gis nañ hadith euh, bi léegi euh, gisoon nañ ne tamit ne imam al-Bukhari indi woon nag hadith numéro mille cent six ak mille cent onze fii mooy fi nga xamante ne fii lañ ko mujjee gis insha allahu taala ci téere bi bii tamit bokk na ci xadis nga xamante ne romb nañ ko jeex na laxas nan ko doon ñu ko gisati insha allahu taala mu ne baabu salaatul qa'id léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw bi mu indee wàllu boole gi ak li ñu ñàkk boole gi léegi nag mu daal di indi masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci ñi nga xam ne dañoo amay ngànt maanaam boroom azar yi maanaam mooy mooy salaatu ahlul azar maanaam jullit boroom ngant yi dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom ngant yi bokk na ci ñi nga xamante ne dañoo feebar maanaam feebar gi boobaa dafay aju ci ay mbir maanaam bokk na ci masalan ki nga xamante ne dafa amee feebar boo xamante ne euh, euh, jëmm ji maanaam li li ko teree def benn ponk ci julli gi moom mooy jëmm ji ci boppam maanaam ci jëmmi mbir mi la ne masalan ki nga xamante ne man mënta taxaw loolu moom moo tax maanaam kooku julleem day daal di <coughs> wala ki nga xamante ne mënta rukkoo kooku maanaam du def loola maanaam loolu la dul def ci jëmmi boppam nan koy defee wala mënta sujjóot wala boobu mënta toog waaye mën naa taxaw maanaam loolu yépp maanaam bu fekkente ni jëmmi mbir mi la loolu bu boobaa dañ ko koy woyofalal waaye lu ëpp nag ñi nga xamante ne ñoom la mbir yooyu di dal ñoom far ak toog la ñuy man wala boog tëdd comme ni nga xam ne noonu la yonent bi waxe woon sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhuma ne ko salli qa'idan fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin maanaam comme ni nga xamante ne euh, loolu dinañ ko gisaat ci beneen riwaaya euh, nga xamante ne noonu lañu noonu lañ ko gisee maanaam dinañ ko gën a gisaat fii ci beneen riwaaya insha allahu taala ci hadith yi beneen bi nga xamante ne tamit moom mooy masala yii nii ba tey bokk na ci comme ñi nga xamante ne dañoo ragal maam nekk ci tiitaange maanaam moom mooy lan mooy insécurité nga xamante ne tey bu ñu jógee wala bu ñu lu maanaam bu ñu dee taxaw bu ñu taxawee julli maanaam ñu leen noon bi gisee wala boog yu mel noonu dañ maanaam musiba moo leen di dal bu boobaa dañuy daal di julli toog wala boog ñu julli ni nga xamante ne noonu la ñu mane naka noonu tamit ñi nga xamante ne dañoo amee salaf te masalan tey bu fekkente ne dañu nit ñi bu ñu taxawee julli maanaam wala boog maanaam bu boobaa salaf gi day daal di maanaam day génn maanaam mbéewal gi day génn wala yu mel noonu bu boobaa bu ñu toogee te du génn bu boobaa dañuy daal di toog julli maanaam ak yu mel noonu am maa ñi nga xamante ne masalan tey yenn xeetu wala rek yu mel noonu yooyu <coughs> ñi nekk ci cas de figure yu mel nii ñooñu bu boobaa duñu daal di euh, dañuy daal di euh, julli ci xaal bi nga xamante ne moom la lu man beneen ngir ne julli dafa nekk loo xamante ne dañ ko wutal waxtu te waxtu woo war te génn te defoo ko beneen cas de figure bi nga xamante ne nag moom moo mën a am ci masalan ci feebar moom mooy ki nga xamante ne masalan cër bi feebar loolu dafa wuute maanaam ci cas de figure yi ma la yëpp borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne rahmatullahi alayhi ci ne nit ki day toog mën na toog julli waaye cas de figure bi nga xamante ne foofu la ñu wuutee mooy masalan bu fekkente ne li feebar ci nit ki maanaam du jëmmi cër gi maanaam su fekkonte ne dañ ni ko masalan ah yow de maanaam kom comme ne cër sàngam boo boo dee taxaw julli maanaam julli ji wala boo too boo taxawee julli wala ngay record wala ngay sujjóot maanaam comme ni ñu koy war a defee bu boobaa li muy indi ci yow li muy jur ci yow mooy sa feebar gi dana yokk wala sa feebar bi dana yéex a faju wala boog sa feebar gi euh, euh, wala boog dana la jural feebar maanaam wala boog sax la jural feebar bu bees maanaam loolu yëpp wala boog mu nekk loo xamante ne day danga dem ba laaj bi ci feebar bi maanaam loolu yëpp su fekkante ne yooyu la euh, te ab docteur jullit wax ko ko <coughs> loolu bu boobaa dana mën a nekk. <coughs> maanaam da ba tey dañ koy may mu bàyyi position boobu <coughs> di junj wala yu mel noonu loolu borom moo xam yëpp d'accord nañ fi ñu wuutee nag moom mooy tey su fekkente ne dafa war a toog maanaam masalan tey euh, euh, li feebar ci moom moom mooy nopp yi wala bët yi wala yu mel noonu xam nga loolu ci jëmmi boppam du ko tere taxaw du ko tere euh, rukkoo wala sujjóot wala yu mel noonu waaye dañ koo xamal ne ko loolu soo ko te def day tax sa feebar bi du wér wala boog du gaaw a wér bu boobaa li nga xamante ne noonu lay def bu boobaa borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur ramati xanafiye ak maliki ak xanaabila rahmatullahi alayhim dañuy wax ne ba tey kooku dañ ko koy woyofalal maanaam ba tey kooku dañ ko koy woyofalal amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne déedéet kenn du ko ko wooy fala ngir ne hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne dafa am woon feebaru bët ndox a duggoon ci bët yi mooy ne comme ni mu doon euh, euh, jàppoo maanaam da doon jàpp buy buy raxas xarkar gi da doon raxasaale bët yi maanaam ndox mi nag dugg ci bët yi ah indil ko feebar ba nga ko indilee feebar nag loolu docteur bi ne ko ah yow de li nga mën moom mooy julli bu léegi booy julli da ngay da ngay tëdd maanaam da ngay da ngay euh, da ngay euh, dëfiru wala boog da ngay jaaxaar plutôt da maanaam noonu rek nga mën a def boo ko defee juróom-ñaari fan wala ñetti fan nga daal di waaye loolu moom mu ne de maanaam mu dem laaj ko sayyid sayyid Aisha ak sayyidat Ummu Salama radiyallahu anhuma ñu ne ko déedéet doo doo ko def maanaam mu daal di continuer noonu looloo indi sax kilma xam maanaam loolu euh, bi mu bi mbir mi demee noonu ñu ne kon Shafi'i rahmatullah am ne déedéet kon kenn du ko ko jéggal waaye nag li nga xamante ne moom la jumhur di tontu rahmatullah alayhi mooy ne ah, ah mbir mi demeewut noonu ni mu demee mooy ne loolu moom daf koo def ngir rek ne sàmmu la maanaam ngir sàmm la hmm. waaye tegtalewul ne eh, maanaam dafa nekkoon lu war moom maanaam dafa koo def rek ngir sàmm waaye nekkutoon loo xam ne lu war ci moom la loolu tamit <coughs> am na. yeneen i tekkantal yoo xamante ne jotoon nañ koo gis ne li nga xamante ne moom mooy jumhuurul ulama bu ñu jëlee globalement li nga xamante ne moom mooy ne dañuy julli taxaw suñu julli taxaw suñ ko mënuñu julli toog soo ko mënu nga julli <coughs> wengalu maanaam wengalu maanaam moom moo gën <coughs> moo gën jaaxaan te jaaxaan tamit moo gën defeenu bi maanaam jaaxaan bi moo gën defeenu bi maanaam moom mooy bu dee bu dee masalan te euh, ñi nga ba mu des ci xanafiye yi xanafiye rahmatullah alayhim li nga xamante ne ñoom moom lañ gënale moom mooy jaaxaan gi lañ gënale que jéng waaye ñoom bu boobaa nii nga xam ne noonu la ñuy def maanaam mooy boo jaaxaanee da ngay daal di jublu xibla waaye ñoom dañuy bëgg nga jël lu demee nekkee njegenaay teg ko ci kaw bopp bi bu ko defee bopp bi mën a yëkkati ko tuuti maanaam nga xam ne xar kanam gi day xaw a jàkkaarloo xibla gi maanaam boobaa ñoom noonu lañ koy defee amaa ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur maanaam ci Shafi'i Hanabila rahmatullah alayhim hatta ci Maliki rahmatullahi alayhim li ñu gën a moom mooy ndeyjoor gi ci càmmoñ gi maanaam nit ki ju tëddee ndeyjoor dooga tëddee li nga xamante ne moom mooy euh, càmmoñ amma yi nga xamante tekkantal yeneen yi ci def di jotoon nañ ko gis walillahi alhamdu wal minna <coughs> mu ne qaala mu baabu fii mu dooga indi julli bu bu njëkk bi mooy salaatul qaa'id <coughs> buntu julli ki nga xamante ne mooy aji jekki ji maanaam mooy ki nga xamante ne dafa toog mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Qutayba ibn Sa'iid te moom mooy gis nañu ko Abu Rajaa al-Baghlaani mu ne an Maalik te moom mooy imaamu daaru hijra Maalik ibn Anas ibn Maalik ah, ibn Abi Aamir al-Asbahani rahimahullahu ta'aala an Hishaam ibn Urwa mooy ibn Zubayr ibn al-Awwaam an abiihi mu jëlee ci baayam Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam an Aysata ummul mu'miniin radiyallahu ta'aala anhaa maanaam càllale gi gis nañ ko gisati ko gisati ko annaha qaalat naka nag moom na salla julli na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii bayti ci këram woowa fekk moom shaakin aji jàmbat la fa salla mu maanaam mooy dafa feebar fa salla mu daal di julli jaalisan di aji toog wa salla mu daal di julli waraaxoo ci ginnaawam qawmun ay nit qiyaaman di aji taxaw fa ashaara mu daal di junj ilayhim ci ñoom maanaam junj leen ni ani julusu ni toog leen fa lamma ba nga xamante ne im sarafa noppi na ci julli ga xaala mu ne inna maanaam ba des mooy maam gisoon na ni euh, lii maanaam mooy ba mu feebaree loolu lii moo nekkoon xaalam waaye ginnaaw gi euh, maanaam gis nañ ni maanaam lii feebaram maanaam ci biir gi la bokkut ak li nga xamante ne moom mooy bi mu mujjantalu dundam maanaam bi nga xam ne moom la noppi xaala ci la waxee ne inna maanaam ba des mooy la dañoo def al imaamu imaam bi lii tam na ngir ñu mën a roye bii ci moom maanaam liñ ci bi sallallahu alayhi comme que dafa maanaam eh, eh, eh, feebaroon loolu moom moo tax mu daal taxaw mu daal di toog julli loolu moom mooy bi nga xam ne moom lañ ci nam mu ne innamaa li am ba des mooy joxe la def li am ba des mooy joxe la def na defef na al imam bi maanaam imam bi daal dañ ko fay def lii tam ma ngir ñu mën a bi sii ci moom fa iza raka su rukoy farkaw rukoo leen wa iza rafa su yëkkatiku farfaw na ngeen yëkkatiku kon loolu euh, maanaam liñ ci namm kon moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam julli na talaan toog waaw kay loolu rek <coughs> ne mën naa ne borom xam-xam yëpp rahmatullahi kon ci julli ki nga xamante ne <coughs> dafay julli julli farata loolu moom ànd nañ ci amma julli naafila loolu daan ci ñëwaat daan daan ci ñëw insha allahu taala léegi xadis bi imam al-Bukhari indi woon nag xadis numéro 688 dana ko indiwaat 1236 ak 5652 imam Muslim indi na ko xadis numéro 412 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 605 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1237 imam Malik indi na ko xadis numéro 359 maanaam mooy euh, ci moom la ko moo tax imam al-Bukhari jëlee ko ci Qutayba ibn Sa'id ci euh, rahimahullahu taala ci moom mi euh, imam Ahmad ibn Hanbal na ko hadith numéro 24250 24303 24396 25149 ak 25618 kon dañu gis ne euh, waa saabu kutubu sitta ñi ko ci indi mooy imam Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam Ibn Maaja amma imam An-Nasaa'i imam At-Tirmidhi ñoom indi wuñ ko rahimallahu al-jamii' wa qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abu Nu'aym tamam imam Al-Fadl ibn Dukayn mu ne qaala haddathana ibnu Uyayna te moom mooy Sufyaan ibnu Uyayna an az-Zuhri mooy al-imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri an Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu anna annahu qaala mu ne saqata rot na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min farasin ci ab fas fa xudisa maanaam mu daal di xóoreeku maanaam mu daal di dagg maanaam moom mooy aw aw fa joxe sax maanaam mu daal di xotteeku maanaam wàllum ndeyjoor gi seppahu muy wàllam al ayman bu ndeyjoor gi moom moo xar maanaam moo moo dagg loolu moom mooy lii lii sayyidat Aisha di wax radiyallahu ta'ala anha mu ne fa daxal naa ñu daal dugg alayhi ci moom na'uduhu ñu di ko seet nee na fa xadarat mu daal di maanaam tamit day teg te maanaam ngëneelu fekk ji ku feebar mu ne biñ ko seetee fa xadarat mu daal di teew as-salaatu julli fa salla mu daal di julli moom yenente bi sallallahu wa sallam qaa'idan di aji toog fa sallaynaa ñu daal di julli ñun tamit qu'uudan di aji toog waaye comme niñ ko gis woon ne wàll gi lii dañ koo folli loolu jotoon nañ ko gis masala bi at li nga xam ne moo ci aju woon ci ay teqantal jotoon nañ ko gis ci bi ñu tollee ci euh, ci wàllu imaama ci kitaabul azaan walillahi alhamdu wal minna mu ne wa qaala mu daal di wax ne innama li am ba des mooy ju'ila defeef na al imam imam bi maa waaye li muy saxal ni julli toog gi man naa ne ci ki nga xamante ne moom moo def amee ngant maanaam innama li am ba des mooy ju'ila defeef na al imam imam bi li yuttam li tamma ngir ñu mën a roye bi ci moom fa iza kabbara su kabbare fa kabbiru kabbar leen wa iza raka'a su rukoye farfa o ruko leen wa iza rafa'a su yëkkati ko farfa'u yëkkati qaala boo waxe sami allahu liman hamida wa sami allah liman hamida fa qulu na ngeen wax rabbana walakal hamd maanaam muy riwaaya mu rabbana walakal hamd waxoon nañ ne am na rabbana lakal hamd allahumma rabbana lakal hamd allahumma rabbana walakal hamd ak rabbana lakal hamd maanaam yu yëpp am na di riwaaya di hadith bi imam Bukhari ko indi woon nag hadith numéro 378 689 732 733 ak 805 bii mooy fii mooy tamit place biñ koy mujjee gis ci saxeex bi tamit moom tamit tënk nañ ko romb nañ ko alhamdulilah jeex na dootuñu ko gisati insha allah taala imam muslim in na ko xadis numéro quatre cent onze imam abu dawud in ko xadis numéro six cent onze imam at-tirmidhi in ko xadis numéro trois cent quatre vingt huit cent trente-deux ak mille soixante et imam ibn maaja in ko xadis numéro huit cent soixante-seize ak mille deux cent trente-huit imam Malik inna woon nag xadis numéro trois cent cinquante-huit imam Ahmad ibn Hanbal nag xadis numéro douze mille soixante-quatorze douze mille six cent cinquante-deux ak douze mille six cent cinquante-six kon dañu waa xam ko tumu sita ñoom ñëpp nañ ko rahimallahu al-jami' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ishaq ibn Mansuur te moom mooy al-Kawsaj qaala axbaranaa Rawh ibn Ubaada te moom mooy al-Qaysi Abu Muhammad wala abu abbad al-basri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala axbarana uh, Husayn te moom mooy ibnu Zakwan al-Muallim bi nga xamante ne moom lañu gisoon ci jotaay bi weesu an Abdullahi ibnu Burayda te moom mooy ibnu Husayb al-Aslami muy doom ci uh, Sayyidina Burayda ibnu Husayb al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu sahaaba bu baax ba muy Abu Sahl al-Aslami al-Marwazi di qaadi rahimahullahu ta'ala di waa Basra ginnaaw ba mu nekkee waa Marwa maanaam an Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma muy Abu Najid al-Khuzaa'i di waa euh, Basra rahimahullah radiyallahu anhu génn saxaaba yonent bi sallallahu wa sallam mooy saxaaba bu baax boobu radiyallahu anhu gisoon nañ ko tamit annahu naka moom sa àla laaj na nabiyallah ndawal yàlla bi sallallahu wa sallam mu ne wa axbarana Ishaq ba tey moom mooy al-Kawsaj an abd qaala Samad mooy ibn Abdul Waaris gis nañ ko léegi noonu qaala abi mooy Abdul Waaris boobu euh, muy baayam mooy Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi mu ne qaala haddathana al-Husayn moom al-Mu'allim an Abi Burayda te moom mooy ibn Burayda maanaam mooy lu jub waaye Abu Burayda maanaam kooku ak njuumte la comme euh, ni nga xamante ne Eh, noonu la nekkee ci nusxatul yunaani ja voilà maanaam mu ne qaala haddathani Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu wa kaana mabsuuran eh, eh, dégg maanaam mooy dafa nekkoon koo xam ne dafa amoon baasuur maanaam mooy mabsuur mooy ko amoon baasuur baasuur mooy jàngoroy Kajoor jàngoroy Kajoor nag mooy hémorroïde ci tubaab mm-hmm. maanaam noonu la qaala mu ne saaltu laaj naa rasulullah ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wasallam an salaati rajuli ci julli waaye goo xam ne qa'idan dafay toog maanaam kuy julli toog jekki ngir ne jàngoroy kajoor bi day tax eh, muy maanaam eh, deret ji day tuur comme deret ji day tuur mu war ko mën a téye loolu moom moo tax ki am salas naka noonu ki nga xam ne mustahaaba su fekkente ne deret ji day tuur te bu toogee deret ji du tuur bu boobaa du taxaw julli maanaam loolu maanaam la euh, lay leeral fi mu ne fa qaala mu ne in salla su ju su jullee qa'iman aji taxaw fa huwa loolu de afdalu moo gën wa man salla ku julli nag qa'idan di aji toog jekki fa lahu kooku ñeel na ko nisfu ajri nisfu genn wàllu ajril qa'imi payu ki nga xam ne mooy aji taxaw wa man maanaam lii nag li mu ci namm moom mooy ci naafila hmm. maanaam kon borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci ki nga xamante ne moom mooy julli farata tekkantal yi ñu ci wax mooy yi ñu la waxul léegi am amma julli la ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne nit ki mën na koo def su fekkente ne dafa toog waaye nag fii day tegtalee nag ki nga xamante ne moom mooy ki julli te toog dafa am gën maanaam payu genn wàllu ki nga xamante ne dafa julli daan taxawu waman képp koo xam ne salla dafa julli naa'iman bi aji tëdd maanaam loolu lay tekki maanaam tegtalewul ne nelaw falahu ñeel na ko nisfu pay ajrul qaa'id fay fay maanaam genn wàllu maanaam nisfu genn wàllu ajrul qaa'id payug aji je aji jekki ji maanaam kon loolu day tëkkale ne ki nga xamante ne dafa tëdd maanaam moom pay yi nga xam ne moom lay am mooy genn wàllu aju payug ki nga xamante ne dafa tëdd maanaam kon ki nga xamante ne dafa dafa maanaam lii nag julli naafila moom moo tax ñuy wax maanaam kon ngir ne lan lan moo tax maanaam ngir ne julli fara comme que julli dafa am maanaam euh, naafila dafa bëri maanaam nit ki mën na ko def saa yu ko neexee bu fekkoon te maanaam kenn du ko tënkal ci sart yu bari yi nga xam ne moom la ñuy tënkal farata loolu moom moo tax ñu mën koo def masalan ci kaw euh, fas yi wala ci kaw waruwaay yi su fekkente ne nit ki day tukki naka noonu su fekkente ne fii tamit noonu lay demee maanaam loolu moom moo tax ñu mën ko koo wàññil woyofalal ko ko ngir sawar loo ko itam ci naafila maanaam bu fekkente ne dafa mën a toog loolu moom moo tax nit ki mën na nay naafila toog waaye na ko leer ni pay genn wàllum bu fekkonte ne dafa taxaw la comme ni nga xam ne noonu la sayyidat Aisha radiyallahu anha noonu la ko yent bi waxee sallallahu alayhi wasallam comme ni mu nekkee ci sahih imam Muslim rahimahullah sawaabuki ala qadari nafabuki sa coo sa pay dafay askan noonte ak sa coono maanaam loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom moo ki nga xam ne moom mooy di taxaw ki toog genn wàllu coonoom la def ki tëdd nag moom moo gën a fiixati maanaam moo tax ñoom ñii duñu bokk li nga xamante ne moom mooy ak pay loolu tamit day tegtale ne ki nga xamante ne moom mooy euh, mooy naafila yi sartaluñ ci maanaam taxaw taxaw euh, dégg nga xadis bi imam al Bukhari euh, dana ko indiwaat xadis numéro mille cent seize Euh, imam Abu Dawud na ko xadis numéro 951 imam At-Tirmidhi na ko xadis numéro 371 imam An-Nasa'i indi na ko <coughs> xadis numéro 1660 imam Ibn Majah indi na ko xadis numéro 1231 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 19899 19899 19974 ak 19000